ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka muy ubbi gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi ubbi makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ci ñu ngi gisoon nañ xew-xewu istuwaaru seydina xaatib ibn abi baltaata radiallahu taala anhu wa ardaa moom lañ gisoon bi weesu bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëgalee jullit ñi ne dañuy dem ilaa quraysh ilaa makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima bëggul woon nag xabaar boobu siiw ba moo tax keroog bi Abu Sufyan ibn Harb jóge Quraysh ñëw Medina bëgg gina dolli ci délai bi waaye tamit gina dëgëral akoor bi ndax xam na ne problème am na ñuy njëkkantu ñoom waa Quraysh bi mu demee yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñaan ne buur yàlla na yàlla na nga leen ñu nëbbal seeni bët seeni dégg-dégg ba duñ ñu yëg ñoom waa Quraysh illaa baxtalu dul ci mbetteel kon loolu ñu xam ne yonent bi alayhi salaatu information boobu feeñ Seydina Xaatib Kanta moom radiyallahu anhu daldi bindub lettre jox ko benn jigéen boo xam ne comme niñ ko gisoon am na ñu ne Saara lu tudd mawla li bani li li ba'd bani abi Taalib Abdul Muttalib am na sax ñu ne mawlaatu kii la woon mawlaatu al Abbaas ibni Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moo ko goreeloon ndaw soo sële am na ñoo xam ne loolu la wax ba ni kon gis nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam woowul woon Seydina Ali Seydina Abu Marsad al-Ghanawi ci weneen riwaaya ak Seydina al-Miqdaad ak Seydina az-Zubayr ibn al-Awwaami radiyallahu ta'ala anil jamii ngir ñu daldi koy dem dabi ndaw soo sële daldi koy nangu këyit ga mu yor laata muy àgg fa nga xam ne fa la jëmoon muy Quraysh gis nañ ne ginnaaw gi bam nettalee yonent bi alayhi salaatu salaam li tax mu def ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee na wax na dëgg Seydina Umar ibn al-Khattab ne daani adribu unuqa haadha al-munaafiq yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li bàyyi ma ma cor doq naafiq bi bàyyi ma ma cor doq naafiq bi mu na ko xanaa xamoo ne yow Omar lu la yëgal que ne moom fekke na Badar ne moom de fekke na Badar ak lu la xamal que ne buur yàlla wax na waa Badar isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum jëf leen lu leen neex man jéggal naa leen seen borom kon foofu lañu yemoon ci qissatu seydina xaatib ibn abi baltaata radiyallahu taala an kon ginnaaw xew-xew boobu gisoon nañ ne jullit ñi radiyallahu taala anhum ñu ngi woon ci waajtaay ñu ngi woon ci waajtaay doon waajal li nga xamante ni mooy almasiru almasira ila qurayshin dem fi nga xam ne mooy quraysh léegi mu am boo fàttale ko ca laajeeñ waxoon na dinañ ci tontu moo doon bokkoon na ci ana xew-xew bii naka la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim du tudde ci seen téere yi ndax fatxu Makka lañ ko tudde wala nan lañ ko tudde imaam imaam ahlu siyar wal maghazi di imaam ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi wa ala abiihi moom boo demee ibn hisham ah nii la ko imaam ibn hisham titre bi muy nettali nettali bii jëm ci wàllu ubbi makka dhikrul asbaabil dikrul asbaabil muujibati lissayri ilaa makka wa dikri fatxi makkata fi shahri ramadaan sanata thamaan noonu la ko boroom siiratu ibn Hisham di imaam ibn Hisham al-Maafiri imaam ibn Hisham raxmatullaahi alayhi noonu la ko tudde nga xam ne dafa tënk li nga xam ne mooy siiratu ibn Hisham moom imaam Abdul Muhammad di abi Muhammad Abdul Malik ibn Hisham al-Ma'afiri rahmatullah alayhi mu ne tuddug sabab yi nga xam ne ñoo waral dox gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn jëm ilaa makkata jëm makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman wa dhikri ak tur wa zikru fatxi makka ak tudd li nga xam ne mooy ubbeeg makka fi shahri ramadan ci weeru koor sanata thamaanin ci juróom ñetteelu at mi ci gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam kon noonu la ko imaam ibn hisham lool moo ñëw ci siiratu ibn Hisham kanta imaam boroom at-Tabaqaat boroom at-Tabaqaat di kan imaam Muhammad ibn Sa'd raxmatullah alayhi mu ngi ko tudde gazwatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam aam al-fath mu def gazwatu rasuulillah xaret yonent bi alayhi salaatu wa salaam aamal fatxi at mi nga xamante ne mooy at mi nga xam ne ci lañ ubbee Makka ñoom lañuy woowe aamul fatxi comme ni nga xam ne moom lañ doon woowe aamul fiil ndax xew-xewu ñay ya xewoon bii xew-xew yi nga xam ne mooy xew-xew ubbi Makka gin cee feeñ gën siiw ci at moomu moo tax ñu tudde ko at moomu comme ni nga xamante ne loolu bari na ñoo xam ne noonu lañuy datee naan xew atum atum mbënd ma wala atum ñàkk ma pour wax ni at boo bële wala atu atum crise économique ba ak yu mel noonu le ndax ci la xewoon kon imaam ibn Saad raxmatullaahi alayhi moom noonu la ko tuddee ci li nga xam ne mooy téereem bi di Tabaqaat kanta ah boo demee ci imaam dalaa'ilun nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi raxmatullah alayhi mu ngi ko tudde jimaa'u abwaabi fatxi Makka xarasaha Allahu taala mu ne lii mooy dajale buntu yi nga xam ne ñooy dajale di wax ci chapitre yi nga xam ne ñoom lañ dajale di wax ci ubbi Makka xarasaha Allah yal na ko buur yàlla daal di préserver daal di koy aar néeg boo bële ak dëkk boo bële di Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ah boo demee ci boroom Subulul Huda war Rashad subulul hudaa war rashaad fi siirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam bi imaam as-Saalih ash-Shaami moom mu ngi ko tudde ci albaabu saabi' albaabu saabi' wal ishruun ci li nga xamante ne mooy vingt-neuvième buntu non vingt-sept teen vingt-sept pa pa baabu taasin as-sabi' mooy vingt-septième buntu mu ne fii ghazwati al-fath al-a'zam alladhi a'azza Allahu ta'ala bihi diina wa rasulahu wa jundahu wa haramahu al-amin mu ne fii ghazwati buntu vingt-septième buntu bii de maa ngi ko def fii ghazwati al-fathi ci xare al-fathu al ubbi gu màgg gi di ubbi gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi ubbi li nga xam ne mooy Makka kon mu ne moom fii al-fathi ci xare alfatx alazam alladi aazza allahu diina bi nga xam ne ci la buur yàlla dëgërale yëkkati li nga xamante ne nii mooy diineem bi wa rasuulahu ak ndawam bi wa jundahu ak soldaaram yi wa xaramahu amiin ak li nga xam ne mooy alxaramul makki bi nga xamante ne nii mooy eh, makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima kantaa imaam ibn al qayyim kantaa imaam ibn al qayyim al jawziya kantaa imaam ibn al qayyim al jawziya a raxmatullaahi aley ci zaadul macaad fi hadyi xayril cibaadi sallallahu alayhi wa sallam dafa def faslun fil fatxil acdam faslun chapitre ngi fil fatxil acdam di wax ci ubbi gi nga xamante ne mooy gu màgg gaa màgg di fatxu makka zaadaha llaahu tashrifan wa takrima loolu ci gàttal waa ahlu siyari wal magaazi Euh, ñoom lu mel nii lañu ko tiitree boo demee it ci Dalaa'ilun Nubuwwa di imaam euh, al-Bidaaya wan-Nihaaya yu mel nii la ko tiitree moom raxmatullaahi alayhi kantaa imaamul muhaddisiin al imaam al-Buxaari Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira imaam Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fiyu raxmatullaahi alayhi moom ci kitaabul Maghaazi ci saxiix bi dafa def baabu ghazwatil fathi bunt bi mu ci njëkk a def bi nga xam ne moom la ubbee loolu muy quarante-septième bunt bi dafa def baabu ghazwatil fathi wa ma ba'atha bihi Haatib ibn Abi Balta'a ila ahli Makkata yukhbiruhum bi ghazwin nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa def baabu bunt ngi bunt ngi boo xam ne lan lay wax bunt ngi nga xam ne lan lay wax mu ne ghazwatil fathi di wax ci xare bi nga xam ne mooy xare bi nga xam ne moo débouché ci ubbi Makka moo tax xare yoo seetloo ba léegi al fath al ak ghazwatul fath lañ koy tudde wa maa ba'atha ak li nga xam ne moom la yónni bihi Haatib ibn Abi Balta'a ak li nga xam ne moom la yónni Seydina Haatib ibn Abi Balta'a ila ahli Makka ci waa Makka alhamdulillah yuxbiruhum di leen xabaar bi ghazwi nabi ci xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam beneen buntu bi mu ci teg dafa def baabu ghazwatil fath fi Ramadan baabu bunt ghazwatil fatxi xare fatxu makka fi ramadan taxawoon ci li nga xam ne mooy ramadan xawoon ci ramadan léegi léegi bu ñu gisee lii léegi bu ñu gisee lii mooy kon li jëmoon ci côté boobu nga gis ne kon boo seetloo ni ñu koy woowe mooy li ñu wax léegi mooy ghazwatul fathi al a'zam comme l'imam as-salih euh, as-salih ash-shami wax te imam al-bukhari lo baabu ghazwatil fathi nga gis ah euh, dalaa'ilun nubuwwa ghazwatu rasulillah aamul fath ha nga gis imaam ibn sa non imaam ibn Sa'd bokk ghazwatu rasulillah amul fath dalaa'ilun nubuwwa baabu jimaa abwaabi fatxi makka xarasaha allah kon loolu la mooy li jëmoon ci wàllu yooyu li jëmoon ci naka la ko boroom xam-xam yi daal di tudde bunt yi nga xam ne moom lañ ko wutal mu des beneen laaj mooy mais xara Makka kañ la am xam nga sànq gis nañ ci <laughs> titre yi ngi sànq am na ñoo xam ne wax nañ ko comme imaam Ibn Ishaq bu kii kii bu imaam Ibn Hisham mu def fi ramadana fi shahri ramadan sanata thaman ci weeru koor la xewe ci juróom ñetteelu at mi ci gàddaayam moom aleyhi salaatu wassalaam ah, loolu loolu noonu boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ah, dañ cee wuute ci ay wax mooy dafa am benn wax boo xam ne dafa am sikki sàkka mais ci biir boroom xam-xam yi amuñu wuute laa bëgg a wax amul wuute ne fatxu Makka weeru koor la amee moo tax ku mel ni imaam as-Saalih ash-Shaami rahmatullah alayhi mu ne laa xilaafa anna haadihi al-ghazwata kaanat fi ramadaan kamaa fi as-saxiix wa ghayrihi mu ne amul wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim anna haadihi al-ghazwata kaanat fi ramadaan këne xare bii nii mu ngi xewoon ah, ci weeru koor waaw loolu insha allah buñ àggee ci njàngat yi dinañ ko gis kon ñu xam ne weeru koor du weeru yaanaanee ka tëdd ka tàyyeel ak lu luñ la wax sax nga mer parce que dangaa woor gaa ne dañuy wàññi seen productivité day wàññi productivité walla iyaatu billaah ay way jëlee léegi suñu jamono lii wa fi xew waaye de gisoon nañ ne ghazwatu badrin kaana fi ramadan wa hadhihi al ay ghazwatu fath makka laa xilaafa laa xilaafa anna hadhihi al-ghazwata fi ramadan amul wuute këne xare bi ci ramadan la xewoon sauf que kii dafa am benn sikki sàkk boo xam ne dañu koy nettali ci imaam ibnul musayyib waaw ci imaam ibnul musayyib raxmatullaahi alayhi comme ni nga xam ne noonu la ko ku mel ni imaam al bayhaqi raxmatullaahi alayhi daal di solo ah mu ne moom imaam al-Bayhaqi ci yoonu Aasim ibn Ali an al-Layth ibn Sa'd an Uqayl an az-Zuhri an az-Zuhri annahu axbarani annahu qaala an az-Zuhri qaala axbarani ubaydillah ibn abdillah an ibni abbaas anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam gazaa gazwatal fathi fi ramadaan qaala wa sami'tu Sa'iid ibn al-Musayyib ay az-Zuhri moo wax wa sami'tu Sa'iid ibn al-Musayyib yaquul rahmatullahi alayhi mithla dhaalik laa adrii axaraja fi layaalin min sha'baan wastaqbala ramadaan aw xaraja fi ramadaan ba'damaa daxala. imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi dane ci xadiisu Aasim ibn Ali ci xadiisu Aasim ibn Ali mu jële ko ci imaam al-Layth ibn Sa'd muy imaam Layth ibn Sa'd ne woon xaritu imaam Maalik boobu te mujjoon nekkoon Misr fële ca Égypte te ñu ñoo doon yónni woon de seen lettre yu am solo yoo yële moom ak imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati boroom ngir bi radiyallahu taala anil jamii an Uqaylin mu jële ci Uqayl an Zuhri mu jële ci imaam az-Zuhri Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri qaala mu ne axbaranii nettali na ma Ubaydullah ibn Abdillah mu ne Ubaydullah ibn Abdillah mooma nettali ah, mooy Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba voilà mu ne moom moo ko nettali moom imaam az-Zuhri rahmatullahi alayhi an ibn Abbaas mu jële ci imaam ibn Abbaas xadiis bi imaam al-Buxaari soloo na ko dinañ ci ñëw léegi muy xadis bu wér anna rasulallahi imaam abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gaza gazwatal fath fi ramadan mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa xare xare fatxu makka fi ramadan ci weeru koor qaala imaam az-zuhri nag ne wa sami'tu sa'id ibn al-musayyib yaqulu mithla dhalik mu ne man dégg naa dégg naa imaam Sa'id ibn al-Musayyib muy wax lu mel nii mooy moom mu ne dégg na imaam az-Zuhri imaam az-Zuhri mu ne dégg na li nga xamante nii mooy li imaam euh, euh, ibn al di nekkoon sëriñam ñoom ñoo bokk ñoo bokk tabaqa bu dee ci nekk ay taalibe taabi'in bu dee côté boobu ñoom ñoo ci bokk mooy ñoom ñëpp ay taalibe saxaaba lañ waaye imaam euh, Ibn al-Musayyib moo ko gën a moo mooy moo ko gën a kawe ci tabaqaat yi ndax imaam az-Zuhri bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne euh, nekku woon ci ñu mag ñi ci taabi'in ci taalibe saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum Ah. am na am na am na wax boo xam ne dane comme ni ko imaam Ahmad ibn Hanbal daal di solo bi sanadin saxiix ci yoonu Qaza'a ibn Yahya mu jëla ko ci Seydina Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne xarajnaa ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam aamal fatxi li laylatayni xalataa min shahri ramadaan mu ne moom Seydina Abu Saïd wal muktiruuna min riwaaya fi riwaayati al-athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun walbaxru kalxudri wa jaabirun wa zawjati nabi mooy seydina abu saidin alxudri radiallahu taala anhu mu ne xaraj naa dañoo génn ma nabi yi ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam aamal fatxi atu fatxu makka muy ubbi makka li laylatayni xalataa min shahri ramadan deux jours après bi après ramadan mooy deuxième jour après weeru koor ci lañu génn ngir dem makka ci fatxu makka loolu benn wax la Ah. mu am beneen wax boo xamante ne nii waa waa ahlu siyar wal maghazi ñoom loolu lañ wax ku mel ni imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi ak imaam al-Waaqidi ñoom ñu ne lan lañ wax ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xaraja li ashrin xalawna min ramadan bi muy génn di dem Makka dixième jour ramadan ñoo romb mooy dix jours ci ramadan romb na mu door a génn Medinatul Munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam wax jooju nag boo demee ci Fathul Baari imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi da ko da'ifal ndax dafa ne parce que bi mu tuddee bële mooy bu saxiixu bu Abu Saïd bi nekk inda al imaam Ahmad rahmatullahi alayhi bi sanadin saxiix ne deux jours après yoo xam ne weesu na ci Ramadan ci lañu génn moom dafa dëgëral loolu mu ne am na wa ma qaala ma wa amma maa qaala al-Waaqidi wa amma maa qaala al-Waaqidi innahu xaraja li ashrin xalawna min Ramadaan fa laysa bi qawi wa laysa bi qawi li muxaalafatihi maa huwa asahhu minhu mu ne mu ne loolu imaam al-Waaqidi wax ne dix jours yoo xam ne ci Ramadaan yu weesu mu ne loolu dëgërul ndax dafa wute loo ko gën a dëgër waaye dañ ko dañ ko naan loolu euh, dafa fekk du imaam du imaam ko wax imaam Ibn Ishaq daal dinay wax loolu te imaam Ibn Ishaq bi mu koy nettali dane wa haddathani Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud an ibn Abdillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa. imaam Ibn Ishaq moom riwaayam dafa dëgër ndax dane wa haddathani Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri wa haddathani mu ne nettal te nettali na ma. Muhammad ibn Shihab di imaam Muhammad ibn Shihab ibn Muslim ibn Shihab di doomi Muslim doomi Shihab az-Zuhri bokkoon ci waa Bani Zuhra an Ubaydillah ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud mooy mooy mooy càllale biñ gisoon ci imaam al bayhaqi te wax nañ la càllale boobu textitis imaam al buxaari bi muy soloolee moom la ko solo dëggul imaam al buxaari lu mu wax imaam al buxaari rahmatullah alayhi bi muy wax baabu ghazwatil fath fi ramadan nga ne haddathana abdullah ibn yusuf qaala haddathana al-layth qaala haddathani uqayl an ibn shihab annahu qaala axbarani Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba anna ibn Abbaas axbara xoolal même teg même la càllale bii euh, Aasim ibn Ali biñ la wax sànq mais fii la jaar ci al-Layth imaam al-Layth mu jëla ko ci Uqayl Uqayl jëla ko ci imaam ibn Shihab imaam ibn Shihab ne nettali na ma xabaar na ma Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba anna ibn Abbas mu jëlee Seydina Abdullah ibn Abbas mais càllale boobu la imaam Ibn Ishaq am ca même bi la te foofu xam nga riwaay imaam Ibn Ishaq euh, imaam al-Bukhari bi foofu amul amul da amul ci nu mu tudd jour tuddul jour xam nga biñ la ne moo tudd jour mooy lan riwaay bi nga xam ne moo nekk ci saxiixu imaamu non musnadu imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal di jiitu boroom ngiru. Hanbali yi moom riwaayam bu wér boobu jógee ci imaam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu moo ne dañoo génn ah, ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'aama al-fath li laylatayn xalataa min shahri Ramadan moom dafa tudd jour ne deux jours moo romb ci weeru Ramadan ci lañ génn mais imaam Ibn Ishaq tàllaleen bii ñu la wax déglu bim na xar wa haddathani te nettali na Muhammad ibn Shihab di imaam Muhammad di doomi Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri di imaam az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud mu jële ci Ubaydillah ibn Abdillah di doomi moom muy doomi Utba Utba boobu di doomi Mas'ud an Abdillah ibn Abbas mu jële ci sëriñam di Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala thumma madaa Rasulullah ñu ngi ci riwaaya imaam Ibn Ishaq mu ne summa madaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li safari mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam wéy dem ci tukkeem boobale après ba mu am lu mu ci teg après mu ne wa xaraja li ashrin madayna min ramadan fa saama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa saama an-naasu ma'a mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn li ashrin ci dix yoo dix xam ne ñoo romb ci Ramadan kon waxu imaam al-Waaqidi bi imaam al-Haafiz Hajar bu nee nee bon kantaa ma qaalahu al-Waaqidi kantaa imaam al-Waaqidi wax ne bon li ashr innahu moom alayhi li ashrin xarama min Ramadan fa laysa bil qawi li muxaalafati ma asah min dañ naan waaw riwaaya boobu d'accord nañ muy riwaaya imaam al-Waaqidi bi mais sauf que moom rek da ko imaam Ibn Ishaq da ko wax soloo ko ci même càllale bi imaam al-Buxaari yi jële ak imaam al kon mooy affaire bi <laughs> euh, muy ñaar yépp wér bu imaam Abu Sa'id bi wér na bii nii wér na moo tax euh, euh, lu lu lu naqaree kii la man daal moo tax mbir mi soit nit man na nootal man na nootal après mu ne léegi man day nootal xadiisu imaam Abu Sa'id al-Khudri bi ci kaw waxu imaam Ibn Ishaq riwaayam bi bi ne dixième jour la génn même bu dee ne euh, wax jooju waaw mooy nootal booy nootal lay fekk yépp nag mbir yi dëgër ndax lu dëgërul moom manoo ci nootal mooy mënoo jël lu daif ak loo xam ne dafa dëgër nga naan damay nootal bii non mooy bu daif bi lañuy teg fee nootal nag mooy bu ma ñëwee ba manuma leen a boole ndax mbir yi dañoo dañoo wuute wuute goo xamante ne ni euh, mbir mi yéeme na ngir mënoo leen mën a boole bu boobaa. soit nga def waqf mooy nga taxaw ne man daal mbir yi daal saa yi lëbëjoo na ci man lëbëjoo koo xam ne te bu nekk dëgër na manumaa nootal benn wala rek nga def tarjeex nga nootal benn te booy nootal boobaa da ngay jël benn ne bii bii laay gën a dëgëral ci kaw bi ku nootal da def li imaam alxaafis def sauf que imaam alxaafis moom dane waxu imaam alwaaqidi bi ne dixième jour boobu dëgërul ndax dafa wuteeg lu ko gën a dëgër amaana bi muy wax lii Euh, pourtant gis na waxu imaam ibn Ishaq bi ak riwaayam bi mais mooy amaana bi muy bind lii loolu da koo rëcc mooy bàyyiwu ci xel moo tax mu ne kantaali in wa amma maa qaala maa qaala al-Waaqidi innahu xaraja li ashrin xalawna min Ramadan fa laysa bi qawi li muxaalafatihi maa huwa sahh min ndax dafa wuteeg lu ko gën a dëgër dañ naan sax waxu imaam al-Waaqidi boppam dëgërul ba ba am lu ko gën dëgër sauf que mooy bu doon ne euh, teewlu woon na loolu njortu boobu lañ am que lii da ko rëcc que mooy que ne imaam Ibn Ishaq wax jii muy mu nga xam ne moom la imaam al-Waaqidi wax imaam Ibn Ishaq da koo soloo ci sanad bi bi nga xam ne mooy même sanadu imaam al-Bukhari bi mooy ci sëriñu imaam al-Bukhari sëriñu sëriñam muy à de imaam al-Layth ndax imaam euh, al-Bukhari imaam al-Layth moom. digganteem ak imaam al-Layth Abdullah ibn Yusuf moo fa nekk après imaam al-Layth Uqayl après imaam ibn Shihab Ubaydillah ibn Abdullah après Sayyidina Abdullah ibn Abbas alors que imaam ibn ibn Ishaq moom imaam ibn Shihab moo ko nettali directement mu jaar ci même càllale bi moo tax imaam alxaafis man nañ ne bu fàtte bu doon lool teewoon na ci moom amaana doonu loon waxee nii wala bo manoon na ko sax continuer wax que jàpp ne amaana càllale bële moo gën a dëgër ndax peut ci imaam ibn Isaaq comme ñenn ñi naan euh, mu dal kii xadiisam fu mu gën a kawe kawe xasan lay doon mais dañuy gis ne bu wér la mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër bu boobaa man nga tarjeexe noonu mais daal man moom li ma kii mooy affaire bi daal waqf laa ci gis mooy ni affaire yi ndax dëgër nañ dëgër goo xam ne pour nga nootal benn day xaw a yéeme nañ li nga xam ne daal moom xam nañu ko te wuute amu ci comme ni ko imaam as-Salih ash-Shami waxe te imaam al yi ubal udal ko buntu baabu ghazwatul fath fi ramadan baabu buntu ghazwatul fath xare makkatal mukarrama fii ramadan ci ramadan imam ibn hisham daal di wax ne ghazwatul fath sanata thaman fii ramadan fii shahri ramadan euh, sanata thaman loolu moo amul wuute léegi nag ban jour la ci foofu nag la wax ji nekk yi ci dëgër wax yi ci wax ci jour yi mu wuute dafa dëgër waaw léegi nag man wallahu taala alam man wacce nootal benn moo tax position waqf mooy taxaw ci ñaaru kii yi daal du ma ci nootal benn ban jour la loolu ma ne la am nañu wax lii am na ñu wax lii waaye nag pour nootal man loolu day gén loolu manuma ko ngir nootal ci benn wax ci wax yi ndax imaam ibn Isaaq ak imaam al-Waaqidi du ñoom ñaar kese sax ñoo wax ne dix jours la ci wàllu siyar wal maghaazi am na ñeneen ci ñoom ñu ko wax rahmatullah alayhim en plus même bu dee ne yenn yi man nga ne yi dëgërul mais riwaayu imaam ni bi dafa dëgër loolu moo tax pour nga nootal day xaw a metti waaye nag fa man shaa fal yurajjih ma shaa ma raa annahu aqwa inda ku nekk man ngaa nootal li nga xam ne moom mu gis ne moo gën a noot ci yow ku ñëwoon ne man li may jël mooy li imaam al-Hafiz Ibn solo ndax domaine bi ñu ne en plus moom <laughs> moo ciy sëriñ bi en plus da ko riwaaye mooy du lu taxaw wax bu doon wax la boo xam ne daa ñëw rek wax anañ non wax ji mais loo xam da ko riwaaye mu kii ak tamit imam al-Waqidi malgré li muy nekk matru mais mbir yi da ko maîtriser da ci maîtriser da ko maîtriser euh, bu amee loo xamante ne day ñëw di appuyer waxam du ne moom waxam ci boppam mooy argument bi mooy li ñuy dëgërloo mais waxi keneen mooy ñëw ko ne ah même bu dee mattu mais waxam ji kon dëgër na parce que diw di keneen bi beneen sëriñ bu mag bi ci wàllu siyar moom soloon na ko ci càllale bu dëgër jaar ci maa yu nisha mu jëla ko ci Abdullah ibn Abdullah ibn Abba moom mu ne Abdallah kii Ibn Abbas moo ko nettal waaw mu leen wa xaraja li ashrin madayna min ramadan loolu imaam ibn ibn Shihab ba ko wax imaam Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon wallahu ta'ala a'lam ci loolu kon bés ba ngo deux ñii ne dix voilà ñii ne nag ak kantaa dugg bi euh, kañ la ak si Makka gis nga am nañu ne euh, euh, treize treize jours la fa àgg treizième jour am ñu ne non non jour am ñu ne dix-huitième am ñu ne déedéet seizième jour am ñu ne vingtième am na sax ñu ne vingtième waaw ne ndax dix jours moo desoon ci ramadan bi fatxu Makkay am waaw loolu lépp am na am ñu ne dix-neuf ci cent achar am ñu ne dix-sept la agsi foofu la Makkatal Mukarrama gis nga yëpp dafa wute même bu dee boo bëggee gis jamono bi ci imaam al-Hafiz boo demee fexe na def jamono boobu waaye wallahu taala alam mbir mi day naqaree jàmmoo ci wax yii léegi nag kon ginnaaw bu ñu xamee kon ci weer wi ak jour bi léegi naka la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn keroog loolu la imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi wa ala daldi wax ci càllale biñ la waxoon léegi moom imaamu ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa xaddatani Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri an Ubaydillaahi ibn Abdillaahi ibn Utbata ibn Mas'uud an abdillah ibn abbaas radiyallahu ta'ala anil jamii' annahu qaal kon imaam ibn Isxaaq mu ne wa haddathanii te nettali na ma Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab di Muhammad sama sëriñ di sayyidina Muhammad di doomu ku ñuy wax Muslim Muslim di doomu Shihaab az-Zuhri te bokkoon ci waa ko ju Banu Zuhra an ubaydillaahi moom moomu jële ci sëriñam di ubaydillah ibni abdillahi di doomu ku ñuy wax abdullah ibni utba abdullah boobu di doomi utba utba boobu di doomi mas'ud an abdillahi ibni abbaas radiyallahu anhuma mu jële ci habrul umma wa tarjumaanil qur'aani sayyidina abdullah ibni aabbasin radia allahu taala anhuma wa ardaahuma annahu qaal mu ne kon mooy lim doon wax léegi mu ne thumma mada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li safarihi yonent mi alayhi salaatu salaam daal di dox wëy ci voyage am bi wastaxlafa mooy ngir dem fi nga xamante ne mooy Makka jullit ñi waajal nañu ah muy waaj génn nag bi muy waaj génn comme ni nga xam ne loolu moo newoon sunna moom alayhi salaatu wassalaam doonuloon dem dëkk bi bàyyi ko noonu du am kenn koo xam ne moom la naan mu mu mu jiite noonu comme ni ni ni ko léegi suñu doomi jamonoy defe dañuy toog duñ ut kenn koo xam ne dañ naan yow chargé wul ci di duñu duñu responsabiliser personne moo taxit ñu bari des irresponsables waaw da gis ñu nekk ci kër lu farul noonu di fa am mais gars seen yoon newu ci ah comme que paa bi newu fii wala voyage yi na ku nekk daal jàpp nekk sa néeg yor sa télé yor sa kii di doxal sa mbir yeneen yi kantaal yi rajaxe ci kër gi sa yoon newu ci nga ne da ngaa laysa bi loolu du maandu loolu mooy ak irresponsabilité totale kooku moom boo bëggee jàpp irresponsable boo ko fi bàyyee mooy ne yow seetoo irresponsable c'est lui l'irresponsable parce que lan ndax tàmmaluñ leen di leen responsabiliser bu doon boroom kër gi buy voyage yi daal di woo doom yi ki ci mag ne ko wala mu tànn kenn ne ko yow surtout man na ko def ku ko mag bu ko defee nit ñi am ñeneen ñi man koo ginawe mu ne leen yow maa ngi dem waaye yow laa dénk li nga xam ne mooy mbiru kër gi yow laa dénk mbiru kër gi hein mu leer nga xam ne mooy chargé wu ci yépp mais duñu ko def loolu mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon génn day ut koo xam ne moo koy toogal Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam mooy jiite mooy assurer tey liñ naan intérim bi gan yu fa ñëw doon seet si yonent bi alayhi salaatu ci moom lañuy dem dañ naan ko diw moo ko fi toogal de duñu dem ne ko waa këram a ngële non non diw la même bu bokkul ci al muhajirun al awwalin comme ñoom gisoon nañ ñi ñu bari na ñu muy ñu muy ñu muy ñoom Seyna Abu Dar bàyyi na leen fa ñoom Seyna Abdullah ibn Maktum bàyyi na ko fa mun ji loolu ku ñëw duñ ne kër yonent ba alayhi salaam ngële demal ci ñoom sayyidatu Aisha wala ña fa nekk ak ñooñu demal ci al-Abbaas ibn Abdul Muttalib non bu dee ka mu ne kii kooku mooy res lépp te mooy jiite ci jàkka ji mooy assurer l'intérim mu ne wastaxlafa ala almadinati sayyidina Abdullah ibn Abbaas mu ne radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam keroog bi muy dem fatxu makka mu ngi bàyyi gannaawam mu tawax gol ko Medina yoral ko intérimam assurer ko intérimam yor mbiru Medina Aba Ruhm saxaaba buñ naan Aba Ruhm moo doon Abu Ruhm al-Ghifari turam nekkoon Kulthum ibnu Husayn Kulthum ibn Husayn ibn Khalid ibn Khalid ibn Mu'aysir ibn Zayd ibn al-Umays ibn Ahmas ibn Ghifaar am na nag ñu ne moom Abu Ruhm loolu mooy dàkkantalam dàkkantalam moo doon Abu Ruhm am na ñu ne abu ruhm la ibn xusayn ibn ubayd ibn xalaf ibn xamaas ibn gifaar al gifaari moom nag dafa siiwe woon turam waaye dafa siiwe woon kunyam daana sax kunya bi abu ruhm bi moo gën a siiw mais siiwe woon na dëye moom seyna abu ruhm bi raxmatullaahi alayhi ah, am nañu ne fekke woon na gazwatu Uhud wa kaana min qabilati Ghifaar ban saxaaba moo bokkoon buñ buñ yiñ gis moom bari léegi kan moo gën siiw ci ku xamoon ku bokkoon Ghifaar tudd naa ko sànk sànk bi ma naan ñi yonent mi alayhi salaatu bàyyi doon yàgg mas na leen a bàyyi bu doon génn ñu assurer intérim bi tudd naa ko léegi da te mooy ashharu man man man sahiba rasul alayhi wa min ahli Ghifaar mooy kan ida balagal ida balagal bunyaana salaan kan la yonent ware saab saab waxoon loolu ne ko eh, bu bu bu bu tabax yi di avancer Médina di avancé mooy ndax nit ñi bu ñuy bari agglomération di gën a tàng dëkk bi xam nga tuubaawu buñ jëlee exemple Touba xam nga tuubaawu 1927 nga xam ne quelques néegi ñax a fa newoon xabroog sëñ bi mooy xam nga ne loolu moom wuute naag Tuubaa bi tey ah xam nga ne wuute naag loolu mooy day gën a yaatu day gën yaatu ah. léegi tabax yi yemee sàllan faxruj anha génnal medinatul munawwara ci xifaar la bokkoon ci xifaar la bokkoon mooy Seydina Abu Dar Seydina Abu Dar al ma laajoon ca wàllu zam-zam ba mu la ñëwee doon doon tuub si yaa ngi fàttale ko lool waa Makka duma ko duma ko <laughs> mu jàppoon ci zam-zam di naan rek waaw ci la doon moo ko moo ko doyoon lekk moo ko dawoon naan kon mooy Seydina Abu Dhar al-Ghifari Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw mokk yi kii nii ci ñoom ñooñu la bokkoon ci waa Gifaar Gifaar gafaraha Allah la yeneen time alay saab saab ñaanoon waa Gifaar yàlla na leen buur yàlla jéggal wa aslam saalamaha Allah moom Seydina Abu Ruhm imaam abu aruba raxmatullah alayhi dane fekk na Uhud naan nga xame ci loolu ndax nee na Uhud dañ koo sànni benn xeej ci put gi fii nahr yawma Uhudin fa basaqa fihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa bari mu nekk roog Uhud xeej leen ko sànni ci put cas ci put gi yonent bi aleyhi salaatu salaam di ciy tifli mu wér ci saase moom seydna abu ruhm kulthum ibn husayn radiyallahu taala anhu ci fathu makka kon riwaaye imaam ibn isxaaq bi bi nga xam ne mu ngi ko jële kon ci imaam ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ci yoonam nee moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon waxoon mu daldi assurer intérim bi bi muy dem bi ci fatxu Makka moom Seydina Abu Ruhm ba léegi fekk na ghazwatu Tabuk nettali na fa xadiis bu gudd buy nettali ghazwatu Tabuk insha allahu taala buñ ci àggee amaana ñu gisaale bosam moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ko imaam ahmad solo nee na ànd naag moom ghazawtu ma'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam ghazwata Tabuuk mu ne xare na ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li nga xamante ne nii mooy xare Tabuuk moom seydina Abu Ruhm al-Ghifaari radiyallahu anhu wa ardaa moom nag daanaka lool lañu am ci tarjamaam moom seydina Abu Ruhm nga xam ne keroog Tabuuk moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi moo demoon ba ñuy waajal Tabuk nga xam ne xare bu tar la woon ñoom romain yi la waroon a doon moom moo demoon Rifaar ngir wax leen ñu génn ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xare bi mu jëm Tabuk contre les romains contre Qaysar contre le César di Hiraql azimur Rum kon kooku mooy seydina abu ruhm kulthum ibn husayn al-ghifaari radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waa kon xam naa tey insha allah dañuy yem foofu ci jotaay bii di ñëw ñu daldi gis ginnaaw kon bi mu bàyyee seydina kulthum ibn husayn